بنور محمد وفي قاب قاسمي عودتي شهدت بأن الله والي الولاية وقد من بالتصريف في كل حالتي كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين طماع الأهبة وقالت الأولياء جمعا بعزم إنك لأنت القطب على جميع الأنام ها كنت بنور محمد أشهد حسيني دماء الأهبة فقلت كفوا ثم اسمعوا نصف قولي إنما القرب خادمي وغلامي كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين دماء الأهبة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين ما حول هبتي يا الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله يا الله شب جيلان يا الله الله جيلاني الله الله كيلاني يا الله الله سلطان يا الله شيخ جيلان الله الله عليم يا الله الله شيخ جيلي الله الله جيلاني يا الله الله حماد يا ذنبا ألا ألا شخصا بهيا ألا ألا جلويا ألا قديره يا ألا مسينه يا ألا ألا شخصا بهيا ألا ألا محد يا ألا ألا والملا ألا ألا

دينه يا لا الله سنغالي يا الله بغدادي يا لا الله أوتامي يا الله يا سيدي يا لا الله شخصا به يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا ألا والمله يا ألا ألا موحد يا ألا والمله يا ألا ألا عليم يا ألا تقي يا ألا ألا نقي يا ألا شريف يا ألا ألا حفيد يا ألا شغجيلا ألا ألا شغجيلا يا كيلاني يا الله كيلاني يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله لا يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله الله يا الله يا الله الله محمد يا الله محمد يا أولياء الله شيخ جيلان ألا الله شيخ جيلان يا الله شيخ كيلان يا ألا الله يا الله يا ألا الله يا الله يا ألا الله لا يا قلبي الله الله وقلت لا شك أنت أنت رأي ربي الله الله الله لقلبي الله julli gi yal na doon julli goo xam ne dafa yombal suñu yoon jëm ci lépp lu baax yàlla feeñu ci kër ngërmandeem ak kër njéggalam yàlla bu mu doon itam suñ mu julli ak sëriñ bi yàlla nañ yàgg julli ci moom yàgg julli ànd ak moom ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa léegi nag dafa yemoon ci ñaari tomb mooy liy waral jàpp jant ak it liy waral jàpp weer waxoon itam cause yi nga xam ne ñoom ñoo ko waral kon loolu nekkoon benn théorie boo xam ne daf ko bàyyi woon suñuy nopp waaye mu bugguñu ko wan léegi nag ci tableau bi te it duut loo xam ne daf koy jàngale scientifiquement nga xam ne jullit bi da ci xaw a ñàkk cëram waaye dafay indi ay preuve yoo xam ne mu ngi koy tibbee ci alquran tibbee ko ci sunna pour jullit yi mën a sukkandiku ci loolu xam ne ndeka lii lembe àdduna bi fekk na seen téere bi tuddoon na ko bu yàgg xanaa kay ñoom ñoo xaw a desloo seen bopp ginnaaw ba tax ñépp foog na ñu ngi ci ginnaaw te fekk ñoo waroon nekk ci kanam kon ñu àndaat ak xel àndaat ak dal ñaan yàlla li muy sottandeku yàlla na dugg suñuy nopp ci barke yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidi al awalin wal axirin xaatim al anbiya wa imaam al mursalin alhamdulilah tomb yi mu wax yëpp bu doon sama sago la fii ba njël damay nekk ak yéen am na joboot yoo xam ne ñu ngi fii seen dëkkuwaay sori na wala may mottali yooyu am sant yàlla bu ma sant yàlla mooy ay jullit mun a dajaloo waxtu julli jot ñu ne lépp ñukk dellu ci yàlla borom bi da ngay gis ci télé bi ay réception ministre baa ngi toog di wax ñuy ragal président bi gannaawam di ñoñ ñoñal bopp ministre bi yaa yaa def nangam yaa def nangam ngir enveloppe bi mu leen di jox ngir tonaasu ceeb bi mu leen di jox ñu faat waxtu yàlla bi ngir protocole yooyu yéen waxtu boobu jot ngeen bàyyi lépp yéeg ci kaw jàkkaarloo kaabaam bi ne ko allahu akbar yow rek yaa mag lii tey def ma may fierté ndeke man bu yemoon tey sax alhamdulillahi rabbil alamin lii sant naa ci yàlla bu leen musa bàyyi lii lu mbir rëy lu mbir ngand bu waxtu yàlla bi jotee gën leen bëgg yàlla diinaam bi defal leen ko la mu wax yemoo ca waxtu boobu ngeen soog a ñëw lu ngeen amaat ci li des ngeen def ko julli bu yàlla musa nangu ba mu bindee àddina ba léegi yàlla ci yàlla boole bi suñu coono àddina yàlla na yem ci coono yi julli gi ñu am am ngoon dootu ñàkkati mukk yéeg dootuñ daanootu mukk lépp ñu lu ñu jur yàlla na tekkate barke li mu wax noonu moo tax civilisation yi jiitu woon yépp euh, ci grec yi ci latin yi ci finnish yi ñoom bu ñu gisoon jàpp jant wala jàpp weer bi au lieu bind ñu jaamu ko déedéet yooyu la ñuy jaamu yàlla wàccee alquran ne laa tasjudu li sams wala lil qamar fasjud lillahi allazi na in kuntum iyyahu ta'budun bu leen jaamu jant bu leen jaamu weer bi jaamu ki nga xam ne moo leen bind ñoom ñaar te mooy yàlla l'islam lii la xam kere ba doomu Seydina Muhammad faato di Ibrahim jàpp jant bi am ah ñu ne kii day sa doom bi dafa naroon a mel ni yow moo tax yàlla na ko déedéet jant bi mbindeef la weer bi mbindeef la du ñu muuru ngir juddu kenn du ñu muureeku ngir deewu kenn bu ngeen ko gisee dafa am ay conséquences te doomi aadama attanu ko fa sallu na ngeen julli ngeen bàkk yàlla kañ ko jiin ko mu dindi leen loolal te it ndeke lii mooy andi la bët ci xale yi lii yëpp ñu téyewoon ko ay bidaa tubaab yi téye ne l'islam lii fanatisme la lii muntaam jëlal kaas bi léegi loolu moom jarul dem ci laboratoire jëlal kaas bi léegi nga def ndox ba ci digg bi nga dugal ci kudd xam ngeen kudd ah waaw mooy kii woo ñuy kiyee léegi boo dindee kudd bi yaa ngi ciy lekk kudd bi wér la waaye boo xoolee côté da ngay fekk kudd bi dafa dafa dafa lemu fi muy génne ci espace bi nga xam ne ngelaw kese la di dugg ci stade bi eh, espace bi nga xam ne liquide la rayon bi dafay damm moo koy def nii boo ko dindee doo gis ku dugg lemu doo gis ku dugg dam waaye boo ko dugalee ci biir fi ceeñeer yi di jógee ci pàkk bi nga xam ne ma olof bu baax ci pàkk ci pàkk bi nga xam ne mooy ngelaw kese di dugg ci pàkk bi nga xam ne mooy ndox ceeñeer bi mooy damm noonu moo tax jigéen bu ëmb bu ko xoolee doom bi bu tollee ci nangami weer jeex na bu doom bi juddoo rek dafay jël bu buy xool ci suuf ba di dem ci kaw buy xool ci kaw ba di dem ci suuf buy xool ndeyjoor ba di dem càmmoñ buy xool càmmoñ ba di jëm ndeyjoor nekk lii moo koy def ndax lii kon jaaru na jigéen ñi di ko xool kon ndeke l'islam yëgoon na conséquence bi betteere ko ay nitam dem ba science feeñal ko léegi moo ndax ay ay ay téeméeri at ñu ngi tiim alquran rek lii mooy yàq njàpp lii mooy yàq koor lii mooy yàq sey jigéen bu dawee ni ngi koy jëlije waaw nañu participer ci dund bi nag lii yàq njàpp kay xam nañ ko bu yàgg yàgg so <laughs> so <laughs> ah tiim ci ay téere di weerante rek laxdariwu nee na maqaama nee na ibnu ashir nee na muqaddimatu izya nee na risala nee na di ngarti ngarti rek ngarti ngarti rek bañ def benn participation ci dund nit ñi te lii lii boo jógee léegi demul ci kër gi rek nga def ndox ba ci digg bi noonu lay na lii moom jarul dugg ci laboratoire sax kon dégg nañ foofu kon jàpp jant bi jàpp weer bi li koy def du seytaane du rab du jinne weer bi bu jaaree diggante suuf si ak jant bi te muy benn liiñ fi tolloog fa ñu tolloo ñoom ñett foofu defay lëndëm leer du fa am leer ci li koy wër lay am bu nekkee ci digg bi direct day mel ni comme teqal ma mooy lam yu rëy yooyu naar gànnaar yi di def ci digg bi ñuul ci biti bi ñuul li ko wër nan daal di weer lii danay am kon foofu leer na ah awa ñu benn ñu dem ci mbiru weer bi wala ñu taxal ko foofu ñu dem ci weer bi ndax weer bi dafa bëri coow seetal li ko tàmbali uh, Los Angeles ci bële tappato Amérique océan Pacifique benn New York nga naawaat traverse océan Atlantique ba wàcc Dakar daal di tëb jóge Dakar dem wàcc Kigali wala Bujumbura ci ah, ci réew Afrique yi nekk ci digg bi naawaat nga dem daanu ji fële ci Mogadiscio capitalu Somalie nga tëb traverse Dubaï bàyyi golfe adem traversé golfe Persique jaar ci kaw Téhéran dem Kaabul ci Afghanistan new Delhi ci Inde Dhaka ca Bangladesh Beijing wala Shanghai ca Chine dem ba Fukushima lii lépp ñuy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ngi ciy dund tey deux milliards jullit toll nañ ko teg deux mille cinquante dina fekk julli di yegg ci deux milliards et demi lan la ñuy werante weer bi taxaw na taxawul lii rek weer bi taxaw na taxawul ñii julli tey ñii julli suba ñii julli gannaaw suba ah moom day ku baax la waaye moom dafay woor te wooraguñ dafay dagg te daggaguñ kon kay baaxul <laughs> baaxagul de waaw te lu tuuti la nga gis ku waat sëñ bi gisul weer gisu ko fen dafa bëgg a feeñ rek ah, bu ma feeñee fan laa jëm lu mu dolli ci lii lu muy doonati wax leen lu muy doon dara rien du tout nada dara dara du léegi nag suuf si dafay daw lii ki ko njëkk wax jàngu dafa ne nañ ko rey mooy Galilée ki ko njëkk wax laa terre tourne dafa dañoo nañ ko rey nja li mu andi ak njàngale jàngu bokkul dañ ko rey l'islam ne nañ ko bàyyi mu dundu limu wax dëgg la suuf si mooy tourne ba mu ko waxee dañu nañ ko rey ñu ne na ko tuub mu ne du ko tuub xam-xam jaral ko na dee waaye du musa topp ay waxu daada mu ne suuf si mooy gundiru fekk ñoom dañoo ne woon jant bi le soleil mercure am ñu naan mercure ci làkk yi lay ki soppeeku Vénus mooy bu xonq bi ngay gis bu jant bi sowee balaa jant bi génn moom ngay gis dawam dafa gaaw boo jógee foofu nga ñëw ci suuf si nga soog a dem ci planète Mars nga ñëw ci benn àll nag benn planète moo fa nekkoon bu toj ay milliards doj ñoo ci nekk nga soog a jóge foofu nga ñëw ci Jupiter am na yeneen ci ginnaaw suuf si dañoo ne woon jant wasamsu tajri li mustaqarin laha Abdullah ibn Mas'ud dafa jàng wasamsu tajri la mustaqara laha moom loolu la jàng te moom moo doon teel Seydina Muhammad soccam ak dàllam waaw hmm? waaw soppi wu ma alquran de fukki njàngin ak ñeent la am ñett ñoo siiw ci Sénégal fii mooy wars hafz qaaluun ñii ne waddu haa ñii ne waddu hee ñii ne waddu hii waddu haa walleli isa sajaa ñii ne ñii ne waddu hee walleli isa sajee ñi ne waddu hii walleli isa sajii dafa mel ni saalu benn kajoor kajoor bu jógee dafa ne sëriñ dama bëgg kaasam boobu saalum saalum na faa bëgg faa gëbb bëgg ak gëbb yépp benn mbir mi rek lislaam dem na tey ba fii mu toll toll na ko ñoom dañoo ne dañoo rey kooka ne ko suuf si jant yi mooy daw du ma musa waxal yàlla lu yàlla waxul salama bun akwa tur gu métti la salama bun akwa bu yonte bi doon ndox mooy for xeeri ci kanamam ak bant yi mu ne Seydina Muhammad nee na man qaala alayya maalam aqul falyatabawa maq'adahu minan naar képp ku wax ci man ne ma Muhammad nee te man Muhammad waxuma na nga waajal sa kër ci safar du ma mos a wax lu yàlla wax waaye nag dem jàng ajruma dong mulhatul i'rab dong kitaabu tafsir alfiyatu ibnu malik ne sa bos mooy dëgg kii jàng bi bugg a dee nga ne bosam nañ ko ñàgg sànni fële déedéet déedéet tableau bu weex baa ngi nii wala dafa ñuul tableau ngi nii nga jog ma jóg ñu dem ci tableau bu léegi lii rek moo fi sës te dinaa ko décortiquer ko léegi incha allah taala incha allah jàngu dafa rey kële ba mu dee ba ci kanam am benn polone bu ñu tuddee Copernic am ñu naan Copernicus du ay njuumte ci lakk yi lay joxe seen cër moom mu daal di saxal lool ne suuf si dafay daw ndekk alquran waxoon na ko ci sóoratu namli ne wataral jibaala da gis montagne yi ca Fuuta Jalon ca Guinée gis montagne yi ca Kilimanjaro diggante Kenya ak Tanzanie wataral jibaala da gis montagne yi Andes ci Amérique latine wa taral jibaala danga gis montagne ci Anadol Eurasie wa taral jibaala danga gis montagne ci Himalaya Himalaya moo gën a njool ci montagne àddina bi huit mille huit cent quatre vingt mètres la boo ci tegee cent vingt mètres nga am neuf kilomètres mi ngi tàmbale Pakistan jaar Inde euh, Tibet euh, Népal euh, yooyu yooyu yëpp ci la nekk moo gën a njool ci montagne àddina yàlla ne wa taral jibaala da gis montagne yii tax sabuwaa nga fogle ne jaamire dañu ne tekk yënguñu mu ne fekk tamuru ñu ngay wéy mara sahabi comme ni nuage yi di wéyee lu tax duñ ko yëg sun allah hi xaral ak yàlla lii du alquran kon suuf si waxoon na la terre te ki ko njëkk a jàngu def koo rey l'islam fekk saxal na ko lu tee julli di dem seet yooyu bu ma laajte woon léegi dix mille francs mi ngi nii ñaata mooy njoolaayu Himalaya ñu bëri dañuy sëggal ndong fañ ko fañ ko waxee fa lañ ko ne ñu ko demaat jël ko ngeen paqueté ko ngeen dugal ko seen bopp yi ñu am fulla l'islam li mu ñu jox ñu jël ko suuf si moom mooy jóge ci sowu jant bi jëm ci penkoom yow na nga foog ne jant yi mooy jóge penku jëm sow terrain bii di daw garab yii di daw garab yi daw ñu sa terrain bi mooy daw boo delsee fi nga yoon garab fa koy fekk dafa am lu ñuy tuddee ay parallèle ay mooy rëdd yi téeméeru rëdd la ak juróom-ñett fukk rëdd bi gën a rëy moo nekk ci digg bi ñu koy tuddee équateur moo jaar ci kaw équador ci wetu Colombie ci kaw Brésil moo jaar ci ron Sao Tomé ak Principe ci boori Gabon moom moo jaar ci Indonésie mooy degré zéro bi moo gën a yaato nooy yéegee di ñëw pôle nord muy gën a tuuti ba des benn tomb mu doon quatre-vingt-dix lignes ni ngay wàccee ñëw pôle sud muy dox muy tuuti ba doon benn ligne kon cent quatre-vingts mi mooy parallèle yi danaa dikk ci fan la ko alquran yi taxaw nii nag yooyu yoo jóge pôle nord ba pôle sud ñoom trois cent soixante lignes la ñoom seen degré mooy Greenwich moo tax ñu naan GMT Greenwich Meridian Time you understand all right boo passé bi degré zéro bi boo yéegee vingt trois degré vingt trois virgule deux moom la ñu tuddee tropique du cancer tropique du cancer mi ngi ci kaw senegal diggante Sénégal ak Maroc fa jaar ñu koy tuddee tropique di cancer arabe ko naan ko madaru saratan degré mooy kii vingt trois la et demi moo tax ma ne vingt trois virgule ok jant bi mi ngi yéeg foofu mi ngi fa yegg le vingt et juin vingt juin la jant bi di yegg foofu moom ak weer bi dana wàcc le vingt septembre mu toll ci équateur le vingt et décembre mu yegg fii ci tropique Capricorne fii dina def ñett weer ci guddi bu boobaa bu nekkee fii ci tropique di cancer fii mën a def ñetti weer ci gudd da nga dem ba minuit yaa ngi gis jant bi ku jàngul tukki yoo nooy xamee li waxal ah? ci kaw ñun ñëpp ñu bokk xam <laughs> ah ok ah, ok alhamdulilah professeur Sène mooy wax noonu yal na yàlla guddal fanam yàlla musal ko ci laago musal ko ci mujj gu ñaaw ku lewet ku oyof eh, daf ma bëgg boo ma tuddee rek moom ay boñam feeñ <laughs> sama wóllëre way jur la woon waaye noonu la ma bëgg noonu la bëggoon sama papa ba mu génn àddina mu jël mbëggeel bi ma joxoon ak sama bu way jur tegaat ma ko aywa kon moo tax ci alquran yàlla ne mooy borom benn penku bi ak benn sow bi mu del ne man maay borom ñaari penku yi ak ñaari sow yi mu del man maay borom penku yi kon benn bi muy jaar ci trafic du cancer ci le vingt et juin mooy borom benn penku ba ak ñaar yi muy jaar ci équateur mooy borom ñaari penku ak ñaari sori ak benn ba muy jaar ci capricorne boo boolee ñeenti mooy machar mooy borom ñeent penku nga toog yore sa alxuraan sa dënn tooy xëpp nga ne da ngay firi li te jàngoo li cosmologie noo koy firi ah munta dem sama doomi sëriñ la jëndal oto bu bees nga jokk sa doom bi munul conduire ngeen jëm Dakar ci yoon bi ngeen di des doo def loolu ci sa dund àdduna ka koy def ci diina yàlla léegi noonu lay dawee lu tax ma ne trois cent soixante lignes la yonent yàlla Muhammad dafa ci alqu dafa nettal ci alquran awalam yaraw ila tayri fawqam saafatin wa ma maa yumsikuhunna illa rahman mu ne seet leen réseau yi di dam réseau boroom rajo yi ngeen baal ma publicité wa ma de boo defee boo defee kii soixante seize muy muy tigo de publicité de waa tigo damay jàngale boo defee soixante am nañ am na buy orange daal bala muy publicité am na buy tigo daal am na buy expresso daal réseau yi noonu lay jàppante am na ku nekk Ottawa ci Canada mu ngi téléphone ku nekk ci Cape Town ci ah, ci Afrique di Sud mu dajeeg réseau bi jóge Dakar jëm keer te duñu laalante am réseau boo xam ne mi ngi jóge ci Chicago ci Amérique mi ngi jëm fële Pyongyang wala siiwul ci Corée du Nord wala Corée du ñu te duñu te duñu yàlla ne loolu nuñ ko defee mu ne maa yumsikuhunna masaka masaka mim bi quarante la siin bi ah masaka du ma yàgg du ma yàgg dama bi quarante la siin bi trois cents la keef bi vingt la vingt ak quarante bale muy soixante alquran fii la waxee réseau ci alquran nee na awalam yaro ndax gisuñu ila tay yi naaw nii awalam yaro ila tay foo kawam seen kaw saafaatin nga laal sa téléphone mu jël fële mu jël cheikh nga laal sa téléphone mu daal jël professeur Diouf ñuy rombante saafaatin ñuy déeru comme picc ni ñuy déeree réseau rombante maa yum siku kenn jàppaluwul leen appareil illa rahmaana bu dul yàlla réseau yaa ngi noonu ci alquran ma saaka muy trois cent soixante lignes yi jóge pôle nord jëm pôle sud ma saaka rafaa rafi'u samkaha rafa'a samkaha ci sourate wan nazi'at wala Cheikh Ibrahim samkaha siin ba trois cent la mim ba quarante la kaaf ba vingt la muy trois cent soixante lignes encore moo jóge pôle nord ñëw pôle sud ñoom benn gént a gudd moroomam ñoom ñëpp ñoo tolloo sa bos bu daggere boo téléphoné doo jot nga ne kii science la wax du ñu woor ci weeram te Seydina Muhammad moo ne suumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi mu andi ñaari hadith na ngeen motal faneeri fan ci bu asamaan si wuuree ah wala bu ngeen ko jàngul bu ngeen ko jàngee na fa taxaraw na ngeen dem natt yàlla mu wax natt te boo demee ci suratu yunusa defe ne man maa def jant bi muy luy tàkk diyaa an ma def weer bi muy luy leer nuuran wa qaddaraw manazila ma defal ko ay jaaruwaay li taalamu adada sinina wal hisaab hisaab mooy calcul yàlla moo wax li kon man andiwuma calcul yàlla moo ko léegi yàlla dafa ne Muhammad yasalunaka anil ahillati qul hiya yasalunaka ñu ngi lay laaj anil ahillati terute yi ahilla pluriel la hilaal hilaal hilaal yasalunaka ñu ngi lay laaj anil ahilla cheikh ana bagage <laughs> yàlla dafa na yow ma ahilla ahilla pluriel la ñu ngi lay laaj bu weer bi feeñee dafay njëkk a mel ni benn xala xam ngeen xala mooy arc guddi fukki fan ak juróom mu mel ni benn bal muy wàññeeku ba melaat ni xala buy dem dafay man ne comme buy dikk ñu ngi koy dégg yasalunaka ñu ngi lay laaj anil ahilla ahilla pluriel la singulier ba mooy hilal alquran ahilla la wax hilal soixante-six la hilal soixante-six la hilal jox yàlla ci alquran ahilla la wax ahilla ah hi la tu pluriel la singulier bi mooy bi haa bi cinq la lam bi trente la muy trente cinq alif bi benn la muy trente six lam bi trente la lépp boo ko boolee muy soixante ngeen bàyyi ko xel ñu ngi lay laaj anil ahilla hiya ci alquran hiya hiya lan la haa bi cinq la yaa bi dix la muy quinze seetal calendrier bi fii mooy est ouest, nord sud nord est mi ngi nii nord ouest mi ngi nii sud ouest mi ngi nii sud est mi ngi nii seetal deux deux

neuf dafa ñëw ñaari yoon waaw ah. un la quatre ak trois sept ak huit hiya quinze ci alquran neuf ak un dix dix ak cinq quinze deux ak sept neuf neuf ak six quinze laa daanoo ñu ñëwaat ni deux ak neuf onze ak quatre quinze quinze ñëwaat na sept ak trois dix dix ak cinq quinze quinze ñëwaat na six ak un sept sept ak huit quinze ñëwaat na fan lañ daana jeexagul de deux ak cinq muy sept sept ak huit quinze ñëwaat na quatre ak cinq neuf neuf ak six quinze ñëwaat na ci alquran la hiya kon calendrier weer baa ngi na ah ci jant bi bàyyi ma sumi dàll bi waaye ci tableau ci tableau gëj ci tableau oh awa hilaalul ñaata la soixante six waaw oh. télé bi na ko jël mu diviser ko

équateur mi ngi nii capricorne mi ngi nii capricorne ba tey see la de waaw foo foo jëlee soixante six la jox bu la jox soixante six dafa dem mu jeex takk lii nag ki jàng lële daal di ko remplacé ak bii nga ne kii dafay tatone gisul weer wi dafay dagg dafay woor fekk yàlla wonu ko ko déedéet xam nga lii moom jeex na tàkk yéen ay intellectuel ngeen waa université ngeen musuma gis weer bi di wax ni ñi gis naa ko te gisuma ko déedéet wala ma ñàkk koo gis ne gis naa ko déedéet dama koy gis woor dama koy gis dagg waaw fa man shaa fal yu'min wa man shaa leeral tableau bi mu xatee ci man lu ko mooy damay doon andi beneen calendrier bu leen boole beneen calendrier bu leen boole lu ngeen ci gis muy fët tamit yàkkamti moo ko def yàkkamti comme guddi na te kenn ku nekk bëgg a ñibbi na am ko ko topp ak xelam seet ndax dana am soixante-six yi fii hmm? baax na professeur nee na baax na kon mi ngi nii xal yastawi lazina ya'lamun wala lazina la ya'lamun sama kàddu dina diis yenn jamono sama kàddu dina diis yenn jamono ñu ne dafay jaay xam-xam du jaay xam-xam Sénégal indépendance cinquante six ans benn doomu Sénégal moo fi am diplôme ci cosmologie bu ko keneen amee ci université bi mu yëkkati loxo ah dafa am waaw am na ba beneen calendrier bu leen boole fan yi am na ay nit ci biir tubaab yi dañoo song alquran song bu metti ne ñi nga xam ne dañuy dem ba guddi te ñu ngi gis weer nu ñuy dogee bu alquran doon dëgg kon mu wax ñooñu seen solution alquran Moustapha xëdd Moustapha weer